al-Alamu Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaatu wa s-salaam fil baab salaasumi'a wa isnaani wa sab'uun kon walillaahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu ñu ngi woon ci xadis mille huit cent quatre-vingt-deux di xadis Seydina Abu Hurayra ci chapitre bii di dernier chapitre de kitaabu Riyadus Salihin di trois cent soixante-douze ma a'adda Allahu ta'ala lil mu'minina fil janna ñu ngi quatre-vingt-deux mu ne wa anhu mu ngi jële ci moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu qaal nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na awwalu zumratin yadxuluuna premier mbooloo bi nga xam ne ñoo dugg àjjana ala suurati al qamar dañuy leer splendide leer ci forme weer wi la ñuy yor waaw laylatul badr weer woo xamante ne nii mooy weer mu mat sëkk waaw pleine lune summa alladina yalunahum ginnaaw gi ñu leen di topp ñiy tegu ci ñoom ala suurati eh, ala ashaddi kawkabin durri ci li gën a tar étoile astre biddiw boo xam ne dafa leer nañ fi sama idaa ci asamaan si daal di leer allahu akbar laa yabuluuna duñu fa tuur ndox biir àjjana wala yataghawwatuun duñu xayta wala yatfuluuna duñu fa tifli wala yamtaxituuna duñu fa ñendu amshaatuhumuz dahab seen peñe ci or lay wa rashuhum seen ñaq ya al misk mooy parfum bi gën a xoor misk wa majaamiruhumul aluwa seen la nga xam ne mooy cuuraay ya mu ne udu tibi mooy bantu euh, cuuraay mooy aluwa azwaajuhum al-huur al-ayn seen soxna ya mooy ñi nga xam ne euh, seen bët yi yaatu la cay weex weex tàll la cay ñuul ñuul kuk ala xalqi rajulin waahid ci bind benn nit la ñuy nekk ñoom ñëpp ñooy tolloo ala suuratin ala suurati abihim ci seen melo ci taar ci mat ci lépp aadama di aadama saydina aadama alayhi salatu wasalamul bashar sittuna ziraa juróom benn fukki xasab fi sama jëm ci kaw ci taay ci njoolaay ci asamaan mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafidu al buxaari rahimahullah solo na ko na ko noon taalibe ba al imaam abul xusayn muslim ibnu al xajjaaj rahmatullah alayhima mu ne wa fi riwaayatin lil buxaari mu ne am nanu ko al imaamu al buxaari daal di solo muslim ak imaam muslim ba léegi foofu dane aniyatuhum fiha zahab seen ndab ya seen assiette yi ci or lay doon wa rashuhum seen euh, ñaq al mooy li nga xamante ne ni mooy euh, euh, misk parfum bu gënu fort wa li minhum zawjatan ku nekk ci ñoom ñaar ñoom ñoom waa jana nañam ñaari soxna yura dinañ gis muxu sa suuqihima moo yuq wa nekk ci biir comme yax ya ca biir la cay nekk Ah, min wara'il lahmi mi gannaaw suuxu ya min al husni ci rafetaay laxtilaafa baynahum amuluk wute duñu nekk nekk ci ay polémique ci discorde yu dul jeex ay wute wala tabaghud amul bañante qulubuhum seen xol qalbu wahidin xolu kenn la mooy ñoom ñépp dañuy branché wu directement ci seen borom kese yusabbihuna allah moo tax dañuy sabbal yàlla ta'ala bukratan subay wa ashiya ak ngoon mu ne qawluhu ala xalqi rajulin ci wax jim ñe nag ala xalqi rajulin ci benn mbindu e, benn góor rawahu baaduhum ñenn ñi solo nañ ko bi fathil xaa yi ci xalqi wa iskaanil am nañu ko soloowe noonu wa baaduhum ñeneen ñi bi dammihima mooy xuluqi xalq mooy bind voilà benn mbind lañuy yor ñenn ñi xuluq mooy benn melo mooy ay jikko benn lay doon wa kilahuma mu ne bu nekk nag ci ñaar yi sahih lu wér a la léegi defoon nañ mooy bo gisoon nañ ko ci gàttal waaye taxrij bi lañ defagul woon ndax suñu waxtu timis gi moo duggoon léegi kon ñu war a gis insha allahu taala taxrij bi mooy dane muttafaqun alayhi mu ne kon ash-shaykhaani a'ni bihima al-Bukhari wal muslim wa muslimun rahmatullah wa muslimin eh, rahmatullah alayhima ñoom ñaar ñoo ko solo léegi laaj bu njëkk bi mooy ñoom est-ce que ñoom dongo la ñu ne la déedéet seen sëriñu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal jiitu woon na leen ci rahmatullahi alayhi naka noonu seen mbokku taali seen seen taalibe ñoom imaamul Bukhari imaam Muslim ku nekk sëriñ la ci kii mais al imaam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Sawrata at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi naka noonu al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullah alayhim ñoom ñi ñooy ñi ka solo al-imam al ta'ala kitaabu nu fu bari kitaabu bad'il xalqi bokk na fi nga xam ne fa la ko indi mooy kitaabu baabu ma jaa fi sifatil janna indi na ko e, e, e, waa indi ko tamit ci kitaabu ahadithul anbiya salawatullahi alayhim baabu qawlillahi ta'ala wa idh qaala rabbuka lil malaa'ikati inni jaa'ilun fil ardi xaliifa waaw bërëb yooyu la ko indi kon mu ngi noonu walillahi alhamdu wal minna bu ñëwee ba mooy bun bundu tutéeréel kitaab badil xalq baabu maa jaa'a fi sifatil janna hadis 32 45 rahmatullah alal imaam al-Bukhari mu ne haddasanaa Muhammad ibn Muqaatil mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Muqatil mooy al-Marwazi Abul Hasan al-Kisaa'i rahmatullahi alayhi waxoon nañ la bu ko jaawaleeg ar-Razi voilà <laughs> Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi mooy dëgg boo ko bëggee jàpp mooy ki nga xam ne Muhammad bi ki nga xam ne moom après Razi la wala Marwazi mooy ki nga xamante ne moom. askanam miim comme turam Muhammad la tàmbalee kooku moo dëgër Muhammad ibn Muqatil al ma nga ne ha ah, kon kooku la kële Muhammad ibn Muqatil ar ko ne kon du kooku waaw Muhammad ibn Muqatil al Marwazi mi mooy sëriñ Imaamul Bukhari noo tax benn bés la ne haddathani wala haddathana Muhammad ibn Muqatil gaa yi ne ko taalibe ne ko kan ar-Razi wala <laughs> al Marwazi mu ne man ma jële ci ar-Razi de ma xawwee ko woon jóge ci asamaan man imaamul Buxaari yi ne ndell wadd moo ma gënal may jële ci arxaas yi parce que dëgërul voilà même bu dee ne wax naa la juge la woon euh, bon kilifa la woon waaye xam-xam moo gin a tedd nekk kilifa kese <laughs> waaw bon nekk y que parce que waa ji kilifa la moo ah te ñoo wax rek <laughs> te ñoo wax rek kon boole ko ci ñu ci ñu dëgër ñi déedéet affaire bi du loolu ah ah non affaire bi manula demee ci yooyu yooyu lool du xam-xama voilà mu ngi noonu kon Muhammad ibn Muqatil rahimahullahu taala génnaat na deux cent vingt-six Makkatal Mukarrama zaadahallahu tashrifa wa takrima qaala mu ne axbarana Abdullah mu ne nettani Abdullah bi Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Hanzali at-Tamimi mawlahum al-Marwazi Abu Abdirrahman fi woon ibn al-Mubarak Ah moom ni Marwazi la ma al-Marwazi yu gane àddina cent dix-huit génne àddina cent quatre-vingt-un la rahimahullah moom kenn du ko laaj ah Abdullah ibn al-Mubarak borom kitaabu zuhd kenn du ko laaj mooy imam bi nga xam ne comme li imam kii wax al-Hafiz ibn Hajar moo ci ne jumi'at fii xisaalul xayr borom bi daa dajale ci moom lépp luy yiw rek waaw <laughs> akbar moom multidimensionnel la woon qaala rahimahullah axbarana mamarun mu jële ci mamar di mamar ibn rashid al-azdi al-haddani abu urwa al-basri rahimahullah al-yamani as-san'ani gane àddina 96 génn àddina 150 rahmatullah alayhi an hammam ibn munabbih mu jële ci hammam ibn munabbih ibn kamil abu uqba al-yamani as-san'ani rahimahullahu ta'ala di frère wahb ak Ma'qil ak Ghaylan ah, ñoom ñëpp hmm, ñoom ay frère lañu woon rahmatullahi rahmatullahi ala al-jami' moom Hammam ibn Munabbih rahmatullahi alayhi mu génnaat na cent trente-deux rahmatullahi alayhi an Abi Hurayrata mu jële ci Sayyidina Mawlana Abu Hurayra al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani yu génnaat na cinquante-neuf radiyallahu anhu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam awwalu zumratin talijul janna suratuhum gis nga bi taliju hmm? awwalu zumratin eh, taliju waaw taliju awwalu zumratin lu ñu am ci daa yadxuluuna mais imaamul Buxaari soloo na ko noonu waa ah, ci yadxuluuna waaye ñun riwaay bii ñu nekk moo tax sinon indi na ko eh, am na ci kaddu eh, ci badul xalq ba léegi nga bi mooy quarante cinq bi ci teg quarante six awwalu zumratin tadxulul janna alhamdulillah waaye it indi na ko moom ba léegi imaamul Buxaari yu rahimahullahu taala ci kitaabu ahadith al anbiya inna awwala zumratin yadkhuluna al janna voilà kon nag mu ngi noonu ñu ko dina fiñ nekk mu ne inna mu ne awwalu boog zumratin tarijul janna suratuhum ala surati al qamari laylatal badri la yabsuquna fiha wala yamtakhituna wala yataghawwatuna aniyatuhum fiha adh-dhahab amshaatuhum min aldahabi walfidda wa majaamiruhum alaluwa wa rashuhum almisk wa likulli waahidin minhum zawjatan yuraamu xusuuqihimaa min waraa'i llahmi min alhusn laa ixtilaafa baynahum wa laa tabaagud quluubuhum qalbun waahid am na qalbu waahidin am na qalbun waahid yusabbihuuna allaha ta'aalaa bukratan wa ashiyyan kon noonu la ko al imaamu amirul mu'minin al-Bukhari rahimahullah ndi kantaan imamu taalibim Abul Husayni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a benn bërëb la ko ndendi ci ay version lu toll ci ñeenti version moom al-imamu Abul Husayni kitabul jannati wa sifati na'imiha wa ahliha buntu bi len ci ruwaadi def ah, baabu awwali zumratin tadkhulul janna waaw Allah <laughs> waaw waaw ah, al muslimu ban la ñaa jël waay te leen a dajale comme ni nga xam ne noonu rek lay def ah lay nañ jël bi ah, bon parce que indi na ko ci riwaay comme bi nga xamante ne mooy liñ jóge léegi ñoom maamar jële ci hammam nga xam ne benn këy la quoi benn kay la bu mu jële woon ba bay hadis yu mu bindoon moom maam yu mu jële woon ci Seydina wa Mawlana Abu Hurayra mooy mooy mooy riwaay bi ñu jóge rek bu Imaamul Buxaari bi Imaam Muslim moom day préciser affaire yooyu quoi <laughs> waaw waaw ne lii mooy li nga xamante ne de hadis yi de mooy yi nga xamante ne moom lañu ñu Abu Hurayra jàngaloon waaw <laughs> waaw mu ngi noonu mais bon kon comme que riwaay boobu jël nañ léegi bu jaar nañ ci maam xam naa kon nañ jël keneen waaw mooy naan hada ma haddathana Abu Hurayra an rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa dhakara minha ab kaye la woon boo ci bindoon ay hadith yu ko imaamul Bukhari daal di non imaam Abu Hurayra jàngaloon moom Hammaam te lii nii bokk na ci kaye bi li boroom xam-xam mu bon mustalahul hadith di wax di wane mooy ke ne euh, euh, lii wane ne bokk na loolu li koy wane bari na mais daa bokk li gën a leer yi wane ne ash-Shaykhaani muy al-Buxaari al imam ak imam Muslim rahmatullahi alayhim seen objectif nekkul loon lépp luy xadis bu bu wér rek mu nekk seen saxiix bi parce que ñoom am nañu téere bii nii am nañ ci càllale moo tax ñu ciy jëlee ay xadis bu Hammaam bii mais indiwuñu lépp te leer na la ca nekk lépp ak riwaaye ñoom yi ñu dugal seen xadis seen seen càll seen seen seen kii benn la ñu am yuñ ci jël imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullahi alayhi moo indi l'intégralité moom ci ci ci musnad Allahu akbar waaw loolu di wane ne kon imaamul Bukhari nekk fi naan waa xadiis bu wér bi lu tax imaamul Bukhari soloowu ko dañ naan la léegi yow est-ce que imaamul Bukhari moo la ne woon moom son objectif wala imaam Muslim rahmatullahi alayhi imaam mooy lépp luy xadiis bu wér ñu dugal ko seen Sahih bi non kon nag loolu nekkul woon seen objectif kon manoo ñëw naan lan moo tax xadiis bu wér bi dugalu ko fi voilà parce que seen objectif nekkul an an yastaw'iba as-sahiha voilà mooy euh, matal lépp luy téere bu euh, hadis bu sahih ñu dugal ko seen téere loolu taxul te lii nii mooy bi ci gën a feeñ te gën a leer ah, ndax kaye soosu ñoom daa am ñu ci jël def seen sahih am hadis yoo xam ne jëluñ leen defuñ leen te ñoo bokk voilà mooy Hammaam mu jële ci Abu Hurayra voilà imaam Muslim moom saa bu koy tudd day commencer hada an amma an an Ma'mar <laughs> moom moom ci Abdurrazzaq an Ma'mar an Hammam ibn Muhnab anna rahmatullahi alayhim qaala annahu qaala haadha maa haddathanaa Abu Hurayrata an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara haadiithan minhaa yàgg dañ ci gis fii ci Sahih bi waaye defuñu woon précision bi foog naa wa ci ci Riyaad bi walillahi alhamdu wal minna moo tax nañ jël Eh, on va on va prendre une autre une autre beneen beneen beneen càllale boo xamante ne bokkul ak càllale Hammaam bunu Munabbih waaw <laughs> qaala kon kitaabul janna wa sifati naimiha wa ahliha baabu awwali zumratin tadxulul janna mu ne wa haddasanaa Qutaybatu bnu Sa'iid mu ne nettal nañu Qutaybatu ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Saqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah ganaad na 148 ganaad na 240 rahimahullah qala haddathana Abdul Wahid mu ne ya'ni ibn Ziyad

mu jëlee ci Umaarata ibn al-Qa'qaa' ibn Shubrum ad-Dabbi al-Kuufi rahmatullahi alayhi ah, rahmatan waasi'a rahmatullahi alayhi ah, moom ah, al-Kuufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Abu Zur'a kañ la gane àddina moom ak kañ la génn àddina moom Umaara ibnul Qaqaa loolu dajuma ko rahmatullahi alayhi an mu ne haddathana Abu Zur'a mu ne kii na tam Abu Zur'a di surtout euh, Jarir ibn Abdillah muy Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir ibn Abdillah ibn Jabir al-Bajali al-Kufi radiyallahu an Ali Ali Jarir voilà génn am na diggante quatre-vingt-dix ak l'an cent rahmatullahi alayhi qaala mu ne sami'tu Aba Hurayrata yaqul Abu Zur'a di surtout sahaaba bee di Jarir ibn Abdillah Yusuf hadhihi al-umma radiyallahu anhum léegi moom mu ne dégg naa saydna Abaa Hurayra al-Haafiz ad-Dawsi gis nañ ko san yamani yaqulu mu naan qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam awwalu man yadxulul janna ha imam Muslim bu ne dégg naa ko muy wax li ki ki awwalu ku njëkk man yadxulul janna ñu duggaa jana mu ne xaata xawal man imam Muslim man di la beneen càll la wa haddathana Qutaybatu ibn Sa'id wa Zuhru ibn Harb mën di jëlewaal beneen tàllal boo xam ne sëriñ bi mu ko njëkke bi mu ko jële baye bi bii nii muy Qutayba waaye ci keneen ak Zuhr ibn Harb ibn Shaddad Abu na an-Nasa'i al-Baghdadi yu gane àddina cent soixante génn àddina deux cent trente-deux mi nga xam ne imam Muslim jëlee na ci moom lu ëpp mille rahmatullah alayhi wal mu ne kaddu gi la Qutayba mu ngi ko jëlee ci sëriñ bu bi mu njëkk indi mbiram fële muy Qutayba ibn Sa'id rahmatullahi alayhi qaala mu ne moom ak Zuhayr nee nañ haddathana Jarir ñu ne ki leen nettali Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qaysa Abu Abdillah ad-Dabbi ar al-Kufi al-Qadi gane àddina cent dix 188 bu nekk nag am nay wax rahmatullahi anhu maara mooy ibnul Qaqaa ibnu Shubrum man gis naan an Abi Zur'ata radiyallahu ta'ala anil jami' an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna wala zumratin yadkhuluna aljanna gis nga yii mooy imaamu Muslimu imam an-Nawawi rahimahullah yi mu indi kaddu yi la dëppoo inna awwala zumratin yadkhuluna aljanna ala surati alqamari laylata albadr walladina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyin fi samaa'i idaa la yabuluuna wala yataxawaduuna wala yamdaxituuna wala yadxuluuna amshaatuhum zab wa rashuhum almisk wa majaamiruhum aluwa al aluwa hmm, al aluwa dina ñëw ci lool léegi aluwa wa azj ah. <laughs> wa azwaajuhumul huurul ayn axlaaquhum ala xuluqi rajulin waahidin ala suurati abiihim aadam sittuuna ziraan fi sama léegi xoolal imaam muslim dafa am lum leeral fii waaw eh, eh, eh, après da ci teg beneen càllale boo xam ne bon mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Kurayb muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad Euh, ibn Abi Shayba génnaat na deux cent trente-cinq frère petit frère Ousmane Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala génnaat na deux cent quarante-sept sëriñ waa kutubu sitta rahmatullahi alayhima qaala mu ne ñoom ñaar ñoo ne haddathana Abu Muawiya ñu jëlee Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawla Abu Muawiya ad-Darir rahmatullahi alayhi al-Kufi génnaat na cent quatre-vingt-quatorze an al-A'mash mu jëlee ci Sulayman ibn Mihran al-Asadi wa at-Tabaristani al-asl al-Kufi yu gane àddina 61 ginnaaw na 145 an Abi Salih mu jël ci Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani al-Ghatafani génn àddina cent rahmatullah alayhi an abi hurayrata borom import export génn àddina jële sayna kon cent un génn jële ci sayna abu hurayra al-hafiz dawsi al-yamani radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam awwalu zumratin tadkhulul jannata min ummati ala suratil qamari laylatal badri thumma alladhina yalunahum ala ashaddi najmin fis samai idaa'ah au lieu kawkabin durriyin fee mu ne najmin mooy benn la mooy asr mooy biddiw voilà mooy étoile bi nga xamante ne mooy ñaleen tegu noonu la ñuy leere ci leer ci asamaan si summa hum ba'da zalika manazil mu ne ginnaaw gi nag ay ay wàccuwaay lañ mooy ñoom ñëpp tolloowuñ ay daraja ah. voilà mooy ñuy dugg àjjana ñëpp tolloowuñ daraja waaw xanaa yonent yi alayhimu salaatu salaam borom bi nee na tilka man maa gën la ñenn ñi si ñeen ñi ñii itam thumma hum ba'da zalika manazil ñuy dugg àjjana ci taalibe yonent Yàlla mu saar saam ñoom ñëpp am bokkuñu ay ay wàccuwaayam ah. voilà la yataghawatun wala yabulun wala yamtakhitun wala yabzuqun waaw wala yabsuqun am na bi sad ak bi zayib am na amshafuhum adh-dhahab wa majamiruhum al-alwa wa rashuhum al-misk akhlaquhum ala khuluqi rajulin wahid ala tuuli abihim adam situna ziraa alayhi salam qala ibn abi shayba xoola mooy li la imam an-Nawawi doon wax ci ah, qawluhu ala xalqi rajulin rawahu ba'duhum bi fathil xaa'i wa iskanil laam wa ba'duhum bi dammiha wa kilahuma sahih waaw mooy la waxoon ci suuf ne wax jim ne ala xalqi alhamdulillah rajulin am na ñenn ñu ko solo ci fath mooy xalqi wa iskanil laam xalqi bind ñenn ñi bi dammihima xuluq lool mooy jikko mu ne ñaar it nañ loolu nag la lay wax nag fii imam muslim moo la leeral ñan ñoo en tout cas ñan ci riwaat ñoo xam ne dañ cee wute mu ne qaala ibn abi shayba mooy abu bakr xam nga dana la ci ñaari nit la ko jële abu bakr ibn abi shayba kan abu kurayb muhammad ibn al-ala rahmatullah alayhima rahmatullah alayhima mu ne nag abu bakr ibn abi shayba moom dane ala xuluqi rajulin moom noonu la ko soloowe noonu la ñu ko jàngale wa qaala Abu Kurayb kanta Abul Ala ah, Abu Kurayb al-Hamdani rahmatullah moom mu ne ala xalqi rajul voilà moom moo riwaay boobu waaw mu ne wa qaala Ibn Abi Shayba ala suurati abihim muy leeral imaam Muslim lu am solo al amaanatul ilmiya voilà dagooy la précision bi nga xam ne ak diqqa ah, fi riwaaya ak tamit fi eh, ni eh, taalibe bi ak sëriñ bi war a mel bu ñuy riwaay xadiis yonent bay saa saa ak fidèle ak li nga xam ne kàddu yi seen sëriñ ya daal di utiliser lool imaam muslim moo ci professionnel bi gën a mag moom <laughs> waaw moom rien que ab bu kii nee xaddasanaa kenn axbaranaa sax da koy da koy préciser waaw kàddu bu wuteeg beneen bi mu mu préciser ko te loolu dafa am solo day wane tamit ni nga xam ne noonu la meloon day lool trait de personnalité bi muy wane. kenn du nit la koo xam ne ku organisé la woon boo gisee moo tax euh, bi waroo xam-xam yi wute <laughs> waaw saxiixu imaamu muslim non sax imaamul buxaari yi daw euh, kan kan ak imaamul euh, kii ak imaamu muslim imaamul buxaari ak imaamu muslim mais ñoom kan moo ci. gën a dëgërle waaw kan moo gën a dëgërle ci xadiis waaw kan moo gën a dëgërle ñenn ñi ne bon euh, non imaamul euh, imaamul bu Buxaari imaam imaam Muslim moo moo gën le ñi ne non non non ki gën a dëgër mooy imaam uh, uh, uh, Muslim ibn al waaye am benn way waykat boo xam ne daf ko dafa dafa kii affaire yi mu jeex waaw waaw moom dafa wax yi mu jeex quoi <laughs> waaw waaw lan la ko waxati woon tashajara qawmun fil Bukhari wa Muslimin ne euh, lan la ko lan la ko kiiwati waay allahu akbar ah, tashaajara qawmun fil Buxaari waaw loolu la woon tashaajara qawmun fil Buxaari wa Muslimin ladayya wa qaalu ayyu dhayni tuqaddamu faqultu laqad faaqa al-Buxaari sihhatan kamaa faaqa fi husni sinaa'ati Muslim voilà loolu la aw kamaa wax ju mel noonu tasaajara qawmun fil Buxaari wa Muslim ladayya wa qaalu ayyu dayn tuqaddam waaw ay nit dañoo ñëw tanaaza'u ay tanaaza'u dañoo xëccoo <laughs> ñëw fi man <laughs> naan way mooy am nañu ne Ibnul Badi' moo ko Ash-Shaybaani rahimahullah ne mais ñaar ñan lañuy jiital kan moo gën a dëgër entre imaam al Buxaari imaam Muslim ayu zayni yuqaddamu kan lañ ciy jiital fa qultu ma teertu leen ne leen laqad faaqa al Buxaari yu sihhatan bu dee côté lu gën a wér moom imaamul Buxaari moo féete kaw kamaakeem bu dee nag bu dee nag ni ñu tëgg téere bi ak ni mu kii moom non boobu moom kamaa faaqa fi husni sinaati kanta taaraay ni ñu tëgg téere bi moom kooku moom Muslim moo ci jël <laughs> moo moo jël pii <laughs> voilà <laughs> mu ngi noonu waaye la poire est coupée te loolu mooy dëgg tamit voilà kon nag mu ngi noonu euh, wallahu taala alam kon imaamu muslim rahmatullah alayhi moo tax yu mel nii muy def dafa am solo waaw moo ne vraiment sa personnalité daa am na nit ñoo xam ne il suffit nga gis leen ak ni ñu même boo dundul ak ñooma ah, ñu bind rek ngay xam ne kii est-ce est organisé ou pas waaw ak rigueur bi nga xam ne moom la àndaloon waaw rahimallahu ulama kon ginnaaw kon taxrij baa ngoon ci gàttal walillahi alhamdu wal kon xadiis bi euh, kon ginnaaw loolu lëkkaale ak suñu bunt bi day wone baabu ma aada allahu taala lil mu'minina fil janna mooy borom bi da leen di taaral da di waajalal bu ñu bu ñu bu ñuy dugg àjjana ci melo yi ginna taaru la ñuy yegg waaw melo yi gën mat suuratu wala suuratul qamar laylatul badr leer man waaw leer ñi leen tegu nekk ñoo xamante ne nii ñoom ah biddiw bu leer naññ booba ñun ñëpp leer ñoo leen bi moom la ñuy la am leer yi nag day ëppante ku nekk selon ni nga jàppe woon euh, diine ji ak ni nga xam ne sooboo woon ci yoonu yonent bi alayhi saam ci noonu ak yonent yi fi jaaroon ci noonu ngay dugge alayhimu salaatu wassalaam ci la sa leer bi yokke lay yokk wala mu wàññeeku waaye jom ñépp dénominateur commun bi mooy kuy dugg àjjana da ngay leer Allahu akbar ci nim gën mate nag waaw ba pare lépp loo xamante ne nii wàññeeku wàññeeku la borom bi teggil leen ko moo tax mu ne laa yabu suqun waaw non ñoom nag duñ fa nekk di di di di di di kii ah laa yabuluuna wala yataghawatuun wala yatfuluun allah waaw waaw duñu lépp loo xam ne ak wàññeeku wàññeeku la borom bi da leen ko teggi la duñu fa tuur ndox duñu fa xayta wala yatfuluuna waaye du ñu fa tifli wala yam na loolu taxawoon nañ ci ci xadiis yi bee ñu génn eh, yooyu yépp borom bi da leen koo tegal ne waaw loolu da leen ko dindil waaw ba ñoom loolu du leen laal allahu akbar an naqais la ñoom ni ñu gën a mate la ñuy duggee te bu ñu duggee lépp loo xamante ne nii la ñu xame woon àddina boo lekkee lu neex nañ ko waxe woon loo lekk lu man di doon buy génn xet ga du neex ñoom non seulement du yooyu bunt yooyu dootul génneeti yooyu tuur ndox dootul génne fa muy jaar xayta waxi not waaye rash lay doon seen ñaq almisk waaw mooy euh, li nga xam ne mooy parfum bi gën a mag ba pare seen karaw ya lañ koy peñee am shaatuhumu zahab mooy or bi nga xam ne moom lañ terawoon nit ñi fii góor ñi ne leen bu leen ko utiliser jigéen ñi nag man ngeen koo denc dakk ak yooyu waaye bu leen ci naan ak yooyu de alladhi yaqulu aw yashrabu fi yaniyati zahab innama yujarjiru fii batnihi naaru jahannam hadiisu sayyidatu ummu salama ki nga xam ne day lekk wala muy naan fii aaniyatil fidda ci ndabal xaalis wala woor kooku na ko leer lay bux buxi ci xolam ci biiram mooy safaraw jahannama waaye nag loolu inna comme niñ ko waxoon bii weesu yeneen saa saam ne innaha lahum fi dunya wa lakum fil axira loolu yéeféer yi la ñeel fii ci àddina gu doyadi ji te ñàkk solo kantayin li nga xamante ne ñoom yéen la ñeel àllaaxira allahu akbar allahu akbar léegi mu ne kon wa majaamiruhumul uluwa al aluwa al aluwa aluwa moom niñ koy takki comme l'imam al-hafiz hajar rahimahullah ne al aluwa bi fathil hamza wa yajuzu dammuha bi dammil wa bi dammil lam mooy man nga ne aluwa moo gën a siiw aluwa ah ba pare wa tashdidil waaw aluwa loolu mën naa nekk waaw mu ngi noonu aluwa bi fathi noonu la wa yajuzu dammuha man nga ne dawe u uluwa waaw wa yajuzu dammuha wa bi dammil laam ak laam uluwa mu ne kanta imam nutti nag nettal na kasrul hamza mooy i wa takhfifil waaw bu boobaa il ah, wal hamza wala hamza bi al asliya booy i nga wax i ba pare waaw bi doo i lu dool koy shadda uluwa ngay wax uluwa waaw loolu euh, la wax mu ngi noonee mooy rek li nga xamante ne mooy euh, cuuraay waaw boroom xakoy rek dañuy wax naan bon comme que àjjana amul safara la tara fiya shamsan wala zamharira boroom ne doo fa gis jant doo fa gis seddaayu metti yooyu te amul safara baax na ba seen lekk yi euh, comme yeneen yonent saa salaam wax ne bu kenn ci ñoom bu soxlaa euh, benn ab miche wala yooyu day ñëw ci kanamam directement waaw kon affaire yi lan moo koy ñoral yooyu yépp laaju ko nekk fii ci àddina bi la <laughs> borom bi moom saa ala kulli shay'in qadir quoi. kan moo ñun li ñu xam mooy ñor pour ñun foog mu ñor foog ñu teg ko ci luy lakk ak yooyu mais borom bi nga xamante ne borom kun ak janaam gi mu def sawaay loolu ñun mënuñoo nekk di xalaate suñu yii di jéema a waaw kon nan la ñuy kiiwe kon waaw comme que cuuraay moom liñ ci xam il faut nga teg ko ci xal te foofu amul xal kon nan lay demee ma ne affaire yi boroom bi moo naan kun affaire yi waaw affaire yi kun mu nekk lim ko bëgge noonu lay demee obligé wul ne ñun yi ñu xam nii rek noonu lay demee loo yooyu. mais moom daal laa jarula noonu mooy affaire yi daal sawaay <laughs> lii wa am dinañ fa ami cuuraay yoo xamante ne en tout cas du safaraa koy daal <laughs> voilà mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lamu bis mu ne wali kullin hmm? ala dañuy nekk azwaajuhumul hurul 'ayn waaw hurul 'ayn yi waxoon nañ ci nga xamante ne leeral na fii ne ñoom dañuy nekk ñoo xamante ne comme niñ gisoon riwaaye bële ne ñoom seen mukk yu yuraa am yenn wali kulli wahidin minhum zawjataan wa fi riwaayati al-Bukhari zawjataan yooyu ci waa ahlu dunya la imaamul xam na xajaar nee lool muy min nisaay dunya ñaari soxna yoo xam ne faqad rawaa Ahmad min wajhin akhar mu ne imaamu Ahmad solo na ci beneen wàll an Abi Hurayra jëlee seen Abu Hurayra marfu'an lu mu yëkkati ba ñëw saa sifati adna lil janna ko gis ci imaam al al Mughira di ñëw insha allah hmm? mu ne foofu yonent bi alayhi salaam ne wa inna lahu min al xuuril ayni eh, nit ki day am kookee day am ci xuurul ayni lisnatayni wa sab'iin zawja siwa azwaaji min ad-dunya dina am soixante-douze eh, soxna ci xuurul ayni soxnaam yi nga xam ne moom laa moon àddina moo tax bu nee zawjataan fii tekkiwul ne ñaar kese moom laa waxaan ci am ñeent nag ñoom ñu génn àddina comme seen jëkkër ci euh, euh, njub borom bi boole leen ëllëg ñaar kese la ci yor déedéet <laughs> waaw mu ne ñëwaat ne tamit yeneen yoo xam ne fa yadxulu rajulu ala sintayn wa sab'ina zawja mimma yunshi'u Allah wa zawjatayn min waladi Adam waaw loolu mu ne imaam Abu Ya'la moo ko soloo waaw jëlug Seydina Abu Hurayra mu ne yeneen saa sam nit ki dina dugg ak soixante-douze bu duggee àjjana na am soixante-douze soxna yi nga xam ne borom bi moo leen defar ñooñ du ñu banaat aadama xuurul ayn yi bokk ñoom doomu aadama yi xuurul moo leen bind ay nit lañu ay jigéen lañu yi ñu xam waxoon nañ la yam na waay yu ne xadiis yu naan bu kenn ci ñoom tifli woon ci euh, suuf euh, ci géej gi océan yëpp dañuy nekk lem dinañ gis ci biir xadiis yi ñëw am na yu xam ne dina ñëw di gën a leeral xuurul ayn yooyee yi nga xamante ne bu ñu xoolee asa bu ñu bu ñu yërndu woon fii féppay leer <laughs> waaw te misk ba nga xam ne mooy parfois ya ñuy kii seen xet bu ñu juddu woon ci àddina bi sa waay àddina bi yépp yépp yépp yépp mooy xeeñ neex ba ilaa yawmiddin la wëg ba yooyu <laughs> ñooñ bokkuñu doomu aadama yi ah waaw loolu bokkuñu doomu aadama yi kooku euh, ñooñ yàlla moo leen bind waaw ñoom xuurun maqsuratun fil xiyam waaw borom bi moo leen bind mais bokkuñ ci doomu aadama yi doomu aadama yi wax naa la nag ñoo bu dee ñoo génn loolu wute la borom xam-xam ay ñoom ak doomu aadama yu jigéen yi aadama yaatu buñ demee àjjana xuurul ay ni gën mais nañ naan la ñii ñoo gën fuuf simple la ñii la borom bi toggoon jëf ñu amoon manam ñu xamal ko xamal leen as-sabila imma shakiran wa kafura loolu nekkoon ci ñoom ñu fexe ba dominer loolu ba am loolu dem foofu ñoom ñu gën a tedd ñee fuuf voilà te bokkuñu sax bokkuñu ñoo leen gën a tedd voilà loolu tamit il faut pas ñu se quoi voilà loolu mooy doomu aadama yi nga xam ne jigéen yi nga xam ne ñoo nekk fii jaamu yàlla ba dem àjjana ñooñu ñoo gën a tedd xóorul nii ah voilà xuurul ayn yi nag <laughs> waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne bokk na ñoom ci ñu ñaan yura yura muxu suuqihima min wara'il lahm min al waaw da gis la nga xamante ne mooy euh, yuqu mooy yax lay nekk ci biir suux bi day nekk ci kaw am na yoo ah, bu solee yére ak yu man di sol loolu lépp du tax ngay gis loolee ci biir tellement ni ñu leere te rafet Euh, borom bi moo leen euh, melal noo allahu akbar kon di wane ñi nga xam ne noonu lañu leere nañ ah mu ngi noonee moon am na ci riwaay imaamu Tirmidhi mu ne la yura bayaadu suuqiha min waraa'i sab'iina xulla hatta yura muxuha waaw dinañ gis weexaayu seen yeel ya ci ginnaaw sab'iina soixante-dix xulla mooy bu soloon ay yéer soixante-dix ay kiiraay sax du tey diñ ko gis tellement dafa si dafa transparent mooy boroom seen boroom kër kese leen di gis nag voilà ku nekk lan ca am waaw allahu akbar am na ci riwaaye Seydina Abu Sa'id boo mu ne yundar wajhu fi xaddiha asfa min al mir'at mu ne gis nga dinañ gis wajhu mooy boroom kër gi nit ki day duggaa jëna xóoru lañ yoon kenn ku mu ci xool ni day gis boppam ci lex mooy comme seetu asfa moo gën a leer minal mir'ati ci li nga xam ne mooy seetu waaw waaw ñoom buñ bëggee seetu moom duñ ñoom moom bu ñuy xool seet soxna di gis seen bopp allahu akbar allahu akbar waaw allahu akbar léegi euh, kon mu ngi noonu quoi